inna alladina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna allaha yadu allahi fawqa aydihim faman nakasa fa innamaa yankusu ala nafsihi wa man awfaa bimaa caahada calayhi allaha fa sayuutiihi ajran cadiima suñu boroom kon di ñëw di wax fii nag mu ngi dugg nag ci li nga xam ne mooy jaayante gi yonent bi salawaatu rabbina wa salaatuhu wa salaamuhu alayhi daal di woon def bi nga xamante ne nii keroog ci la ñu yëgle ci sulhul Hudaybiya ca Hudaybiya ba mu fa newee di xaar laata sax ñuy ñuy signé poñ yoo yële laata waa Quraysh di yónnee bañ nee ah ba mu yónnee Sayyidina ibn Affaan alayhi ridwaanu rahimu rahmaan bi mu ko yónnee ca waa Makka mu dem ñun ay yi daal di jóg mooy kàddu yi daal di jóg ñuy xabaar yi ñëw na yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi kanakat Usmaan alayhi ridwaanullah kan moom faat nañu ko ñu boroom daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woo saxaabaam yépp ne leen bu ne leen kaay leen ngeen jaayanteeg man wallahi waa Quraysh bu dee ne dañoo faat Usmaan tey dinaa ko lijjanti ak ñoom de ne leen kaay leen ngeen jaayante te suufu garab goo gële moom nag la suñu boroom di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa tàllaloon loxoom nit ñi ñëw ku ñëw teg sa loxo ci koom waxoon nañu Abu Sinaan al-Asadi radiyallahu anhu mooy ki njëkk jaayante après nit ñi di ñëw ci jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati beneen loxo ne loxo bii moom muy jaayante pour moom la waaye beneen loxo bii mooy loxo sayyidina Usmaan alayhi ridwaanu rahim rahman léegi nag jaayante googu noonu ba ñuy jaayante yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tàllaloon loxoom nit ñi ku ñëw teg sa loxo ci loxoom loolu nag suñu boroom loolu lay wax nag ne inna la diina ne dëgg-dëgg gaaye nga xam ne yu bàyyiwunaka ñoo ngi la doon jaayanteeg yow innamaa nañu xam ne ca suuf boo des mooy yubaayi'uuna allah mooy yow ku jaay ba ñuy jaayanteeg yow yàlla la jaayanteel subhaanahu wa taala yadullahi loxul yàlla nag fawqa aydiihim moo teg woon ci seen kaw loxo te naxa nag loxo yonent bi alayhi salaatu wassalaam la woon waaye mooy liñ la doon wax sànq mooy la grand vicaire mooy ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy le mandataire du seigneur d'Allah subhaanahu wa nga xam ne moom la teg ci kaw diggante moom ak jaam yi mu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba moo tax moom moom bu tegee sa loxo ci sa kaw loxo ngay jaayanteeg moom borom bi nee na man sama loxo moo tegu ci sa kaw seen kaw loxo yi ñoo ñële pour la rek gis nga mooy xam nañ ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom bi mooy borom bi waaye borom bi nee na ma ne man sama loxo moo tegu woon ci seen kaw loxo lool bu wanee dara mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul dara benn pepp boo xam ne buy tukkee lu buy tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala di dem ci mbindee mbindeef yi lu dul ci moom lay jaar ndax moom mooy ki nga xam ne moom la fi borom bi samp moom la fi masa teg mooy avant sax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam bi fi nekk loolu moo tax al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi ci saxiixam bi mu bari loo xam ne ci buntu yu bari muy wax indi di indi waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax naan inna allaha huwa al-mu'ti wa ana al wa ana abul qaasimi sallallahu alayhi wa naan borom bi de mooy joxe te man rasulullah maay al-qaasim al nag mooy koo xam ne dafa masa a taxaw borom bi ba mu dalee di joxe la yonent na samp yonent bi alayhi salaam ne man maa doon séddale di séddale ba léegi nekk di ko taxaw di ko def tem wa anata man rasulullah abul qaasimi maay borom ki nga xam ne mooy séddali mooy moom moom séddale mooy ki nga xamante ne amoon na doom ju tuddoon al qaasim waaye du looloo tax de mooy lii nii borom bi ko nga xam ne dara lu jóge ci moom lu dul mu jaar di dem ci mbindeef di dem ci benn particule benn pepp suuf ci kaw suuf wala lu ko gën tuuti garab ak lépp lu dul ci moom lay jaar loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax mooy borom bi lépp lu muy joxe man maa koy séddale man rasulullah moo ko waxal boppam de te ñun gëm nañu ko te xam nañ ne noonu la demee ku ko xamul nag xamoo ko kon nag mu ne yadullahi loxol borom bi tabaaraka wa taala fawqa aydihim moo nekk ci seen kaw loxo keroog bi ñuy jaayanteeg yéen yow faman nakasa képp nag koo xam ne dafa rocceeku ci jaayante boo gële ndax yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Seydina Jaabir dane jaayante wuñu woon nag ci ñun mooy xeex waaye mooy bu ñu daw ñu jële ci ñoom Seydina Ubaada ñu ne ci xeex la woon waaye loolu benn la mooy ne de toute façon bu dee ne da ngaa dem di xeex mooy ne yow nga dem ci xare boo xam ne xa nar a xare waa Makka te doo daw te ñoom ñuy xeex fett yi di dal jaasi yéeg lu nekk boo dawul mooy da ngay faatu mooy benn la rek waaw kay mu ne nag fa man naka sa képp koo xam ne ndax da ne woon mooy bu dee ne xabaar bi dëgg la mooy ne dañuy dal ci waa Makka ba keroog ñu yàlla di di teg seen ci ñuy teg loxo ci kaw waa waa Makka ndax bu dee dañoo rey Seydina man mu ne nag radiyallahu anhu fa man nakase képp koo am dafa rocceeku ginnaaw bi mu jaayanteeg yow fa yan innamaa yankusu na ko leer ne dëgg-dëgg deful moom rocceewul loxoom rocceekuwul manque de mooy li nga xam ne mooy kàddoom ngi mu joxe woon bàyyen jaayante ko ala si moo ci boppam rek la la lay këpp ci kawam mu ne wa man awfa waaye képp koo xam ne matal nga bi ma ahada alayhi Allah li nga xam ne moom la diggante woon ak borom bi tabaaraka wa taala fa sa yutihi wa xilsif na ko jox moom borom bi tabaaraka wa taala ajran kay aziman gu màgg a léegi nag mu bare lii mooy ci bay àgg dina ci ñëwaat mooy jaayante googu muy wax nag keroog nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lay génn mooy di waajal ngir dem umra ji di ko yëgal arab yi kaw kaw yi bokk ci ñi ci kaw gi nga dégg ñu bari naan hii dem fan di joxe ay ngànt du tuloon nañ ko bi ñuy bi ñuy wax ci mbir mi daal ci lu gàtt loolu nag lay wax nii ne sa yaquulu laka al muxallafuun alxuraan ni muy waxe moo yéeme xam nga lii mu ngi mel ni affaire bi xewagul woon tax dafa xewoon ba pare mooy ne yonenti ma lay sa sam ba muy waaj a génn la lañ doon wax lii mais mu conjugué ko comme si ñoom la ñuy wax ci kanam la mais wax nañ ko ba pare waaye am na leneen loo xam ne bu yonenti ma lay sa sam demaatee Medina bañ agsi nag di joxewaat seen foo si ngànt yooyu rek mooy nga xam ne loolu jikko ju yéesa yéesa la nañu xool li ma wax mu ne kon sa yaquulu laka al

mu ne dina la wax xel séef na la di wax laka ñeen la yow rasulullah al na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo woon seen bopp demuñ wuteeg yow daal di bàyyi la yow nga dem Makka ndax jàppoon nañ ne foofu moom mooy ku fa dem dee la ndax Abu Sufyaan barki démb rek la fi jóge buggoon leen a boom fii Medina ñu fay demaat di fa dem di fi foofu loolu kay mooy nga dem ci àll ci gaynde loolu nag mooy gaynde gi yow ñëw sa kër ngir daal lay faagaagal yow nga fexe tëj sa buntu yëpp ba mënula dugg léegi nag moom gaynde gi daal di dellu ca manding ma nag toog xiif mer di xaar yow nag nga ne nag tey ca suba ga nga ubbi sa buntu ndànk woo sa waa koñ ne leen ah sama doom diw saa ndey saa baay waaye ñëw leen ànd ak man waaye bu fay fan lañ jëm ah xanaa ca najaay gaynde lañ jëm ñoon ñu ne la way dañ naan la mais kii xanaa dafa dof ñoom ñoom xalaat boobu nag lañ amoon gis nga xalaat bii boo ko xalaataatee nii mooy ñoom noonu lañ xalaate woon ne yonent bi alayhi salaam vraiment nag woo gi mu leen naan nañ leen dem Makka nag vraiment kii daa bëgg ñu dee quoi ndax moom de toute façon moom ndax day faatu moom loolu lijjanteetuñ ko tax buy dem di koy faat wa léegi nag mu bëgg ñeneen ñu boole ci faatu gi mu war a faatu daal moo tax mu yónnee ci ñun ñu di ngànt naan moo xam nga ñun dañu yitte yi kër géeg yooyu gone yi manuñ leen fee bàyyi damaa kii jur jéeg yooyu sama liggéey bi mooy façon ngànt yi ngay dégg ba léegi rek bu l'islam taxawee dañ leen defal dara ku nekk naan sama liggéey béeg sama match yi am dara du ko ci raw fii mu ne la wax dara du ko ci raw lamb yeeg lu ne ku mel noonu seetal rek li ko ñor dara utal nu ko programme boo xam ne dara du ko ci raw waaye yëfi diine moom yëfi l'islam moom bu taxawee chantier yi bu taxawee ngant gune bu joxe ko tëdd nag kii foog ne moom kan la koy def foog ne nit ñi lay nax waaye xamul ne moom mbirum nekkul moom nit ñi digganteem ak boromam la tabaaraka wa taala mu ne sa yaquulu laka almuxallafuun kon dinañ la wax ñi nga xam ne ñoo wute woon demuñ toog fii min al arab yi te bokk ci kaw-kaw yi al arab nag bokkul ak al arab de al mooy al bu ñu dëkk ci kaw ji ñooñ mooy ñooñ la wax loolu mooy al arab al arabu am na ñoo am nañuy juum ndax al arab ñu jàpp ne mooy les arabes non al arab mooy ñu dëkk ci kaw gi ndax li tax mooy xam-xam bi en général loolu fa woon accès ba léegi nii rek internet du fa bari bibliothèque yu mag yi fi ñuy ute xam-xam yu bari du fa bari waaye loolu tekkiwul nit mën naa dëkk palais présidentiel ba pare nekk le plus grand kaw-kaw de tous les temps affaire bi jikko la de nekkul waaye dëkk na fële walla ñu naan côté fële ca kaw ga léegi ñépp di xool de doolu dëkkuwaay mooy jikko la koo xam ne moom sàkk woo xam-xam jitteelu la yow kaw-kaw nga même bu dee yow palais de Rome bee nekk fee présidentiel bu Dakar fa nga yeewoo bu dee noonu nga mel jaa c'est le plus grand des campagnards en tout cas ci wàllu diine comme ni imam Abu Hayyan al Andalusi rahmatullahi alayhi waxe ci tafsiram ni kon mu ne kon sa yaqulu laka al mukhallafun xël na na laa wax ñi nga xam ne ñoo wute woon demuñu bàyyi la nag nga dem mi na min al bi bokk ci kaw kaw yi na lan la ñuy joxe ngànt shaghalat naa mooy ne hee li nga xam ne moo ñu soxlaal daal te préoccupé ñu ba tax moom wax dëgg ma góon nañu ànd ak yow de waaye am waalu naa da ngay xam ne suñu alal yi rek mooy mënuñu fee bàyyi suñu jur bu ñu demee kan moo leen di garder kan moo leen sàmm te dañoo ay mbindeef la ñuy ñu war a dundal waaye lool la ñuy wax waaye lool ay ngante la wax luuna naa nit ah li ñu soxlaal yonent bi alayhi salaatu salaam suñu ñoñ ñi xam nga rek njaboot gu sew gi waaw moom xam nga mënoo leen fee bàyyi ñoom rek du ñu mën a yor seen bopp voilà fastaghfir lana kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo li ngay def waaye mooy ñaanal ñu jéggal boroom bi rek ci ñàkk dem gi da nga xam ne nag lii wa waral de lii rek ko ko waral mooy suñu alal yeeg suñu ñoñ yi suñu borom ne yaquluuna ñu ngay wax dinañu wax bi alsinatihim ñu ngay wax bañ la joxee ngànt yu mel nii yi nga xam ne teguwul ci dara ñu ngay wax bi alsinatihim ci seen lan nañu maa laysa loo xam ne newul fii qulubihim newul ca seen xol ya mooy ne dañ la koo wax lii rek poudre aux yeux la buñ la pënd buñ la wuri boo xam ne buñ la sànni la ngir dof loola rek ngir ngir ngir jàpp ne waa ji moom moom loo ko dañ day fexe sànni quoi ñu naan dóor naa ko martu fexe naa ko nax quoi comme que kii loolu rek lañ doon def yonente bi alayhi salaatu mais la ca seen ya kii dañoo bëgg rey wala lan moo tax mu ne dañuy wax wute na ak la nekk seen xol ya qul wax leen ñoom yow rasulullah alayhi salaatu wasalaam faman lam yamliku lakum ana kan moo leen manal minallahi ca borom bi shay'an dara in araada bikum bu dee dafa namm ci yéen darran lor aw araada wala boog mu namm moom borom bi bikum ci yéen nafaan li nga xam ne mooy njariñ mooy kenn rek ndax njariñ ak lor ci loxoy borom bi tabaaraka wa taala la nekk nekkul ci loxoy pool wala li nga xam ne mooy Muusa walla Njaga wala Aminata newuñ ci seen loxo ni Juliette wala Roméo mooy nekkuñ ci seen loxo de waaye ci loxo woroom bi la ne bal li am ba des mooy kaanallaahu borom bi ne dafa nekk te masula deñ di nekk bi ma